wa axbaru bi annahu afdalu min ibaadati mu ne wa axbaru ba léegi ci wàllu xalaat xalaat daal nañuy nettali ne ñoom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi bi annahu ko ne xalaat de afdalu min moo gën ngëm yàlla gi nga xam ne dafa tukkee ci xalaat hein bi nga xam ne moo tukkee ginnaaw xalaat ak akuk dëggal afdalu moo gën min ibaadati dahri ci jaamu yàlla at mi yépp jamono ji ñépp te yow mu wuteeg xalaat benn xalaat newu ci waaw bilaa xulfin yain mu ne lii rek amul benn wute ci feeñ boo xam ne bu gaaral bu taxaw di feeñ ci lii amul wute waaw parce que moom la la doon wax fële rek bi muy wax ci wàllu wirdi yi bi mu lay wax ci wàllu wirdi yi lan la la waxoon waalam bi anna kasratal ujuuri bi qadri lawraadi maal xuduuri waaw xamal ne bi kasratal ujuuri barik pay day bi qadri day kem mook yem al awraadi wérdee waaye bee gën a mag ma al xuduuri ànd ak di ko teewlu te waxoon nañ la xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax loolu boroom xam-xam ni kenn wuta wuti këne moo gën fuuf xalaat jaamu yàlla gëm yàlla goo xam ne dafa ànd ak xalaat moo gën ibaadata di jaamu yàlla goo xamante ne nii ngëm yàlla tasdiq ak iman goo xam ne dafa tukkee ginnaaw xalaat mu dëgër moo gën ay jaamu yàlla digg jamono ji yépp yoo xam ne loolu da cee wiit amu ci du tout booy booy commencé allahu akbar sa xel mee nga marché muusante ah? loolu moom taxul ñuy wax waaw mu ne idil fata ida tafakkara qawi imaanuhu xaqiqatan kamaaruwi mu ne idil fata ndax camsi kat ida tafakkara lu tax mu gën jaamu yàlla gu àndul ak moom moom xalaat ndax camsi bu ida tafakkara bu xalaatee ci biru boromam qawi day dëgër imaanuhu ngëm yàllaam xaqiqatan dëgg-dëgg kamaaruwi comme ni nga xam ne noonu lañ ko solowee mu ne wa wa zahara alxaqu lahu yaqiina fa yahtawi safaa wa tamkiina mu ne wa zahara tamu feeñ bu boobaa alxaqu dëgg gi lahu ñeel ko yaqiinaa day am yaqiin moom la la doo fan yee ne la xalaat da lay yóbbu ci yaqiin maqaama maqaamal yaqiin da lay yóbbu certitude li nga xam ne amoo doute buñ la tegaloon àddina bi yépp wax lu wuteek li nga xam ne moom nga xam ci diine ñépp di wax lu wute ña nga xamoon sax ñu doon wax ne lii moo baax ñu mujj ne lii baaxut yow dañ cee am daru xel xam-xam bu leer yaqin ngoo xam ne daa tax loolu lépp yëngalu la taxul tarfatal ayni nga gën a jàpp ci li nga jàpp te xam ne mooy dëgg waaw moo tax mun a dëgg day feeñ la hu yaqinaa mu nekk yaqin certitude fa yaxtawi bu ko defee mu am mu jële ci as-safaa xolam day sell lool set wecc wat tamkiina ak jàppandal bu ko borom bi di dëgëral jàppandal ko mu ne wa quwwatul imaani bil jabbaari bi qadri ta'miqika fil afkaari kon mu ne wa imaani dëgëru ngëm yàlla nag bil jabbaari ci borom bi nga xam ne moo noot jàmm yi waaw moo leen noot ñoom ñépp bi qadri day teewoog da jikkeem day teelloog solo rek day proportionnel selon tarmiqika sa xóotal fil afkaari ci xalaat yi waaw sa ngëm yàlla koo gis ngëm yàllaam yaatu mooy ay xalaatam moo gën a yaatu wax naa la ku nekk rek fa la borom ba teg say xalaat ci loolu lay jëm waaw waaw mu ne fa adimin nadara fi mirati fikrin ma la xalwati fi lawqaati mu ne comme que nii la demee fa adimin nadara daal di saxal di xool fil mir'aati ci seetu ba du waxoon nañ la waxu al imaam Fudayl ibn waaye dañ koy nettali ci al imaam al Yasaar al Basri te mu ubbee woon ko ca buntu bu bañu buntu bi yom koy tàmbali ca baytu yu njëkk ya naan waalam bi ann alfikra miratun liman amana birrahmani jalla haythu an waxoon na leen xamal ne xalaat ab seetu la ngir ki gëm borom bi fees dell ak yërmande fu mu fi mën a feeñ waaw fu xalaat bi ñëwee rek mooy xalaat loolu la fu mu mën a gaarale fu mu kiiwee rek loolu la ab seetu la boo xam ne nit ki da ciy gis yu baaxam mu sant borom bi ko jaarale ci moom yu ñaaw yi mu xam ne ci moom la jóge moo takk moo salte mu delluwaat ci boromam mën a dem tuub di ko dellu ci borom bu di ko delloo ci buntu boromam kon nag mu ne la kon nag yow cam si yow ki nam ma dem ci sa borom del saxal di xool ci seetu boo bële mooy del saxal di nekk koo xam ne kuy xalaat ci sa mbiru borom waaw fii mir aati del saxal sa bés sa gis di xool ci seetu xalaat maal xalwati ànd ak di wéet ndax boo newee fi ñu bari ñu bari manuñu lool ñu bari manuñu nekk mbooloo mi mu xëmbu lool ñu nekk di xalaat waaw lool ñu ko man bariwul rek waaw kon nag daw dee ko def di ko booleek ma xalwati ak di wéet fil awqaati ci waxtu yi bul def fu xumb nga ne fa mu ne boo ko defee yabil lakal xaqu hunaaka yaa xalil li annahu sababu iqaanil xalil mu ne yabin boo ko defee di saxal sa bët ci li nga xamante ne mooy ci seetu xalaat ba pare di wéet ci waxtu yi ah boo ko defee de yabin laka dina feeñ te leer lakkal xaqu dëgg waaw waaw day leer nañ ci yow day leer nañ ci yow waaw hunaaka foofale jamono ja ngay xalaat yaa xalil yow sama xarit li annahu ndax gis nga xalaat hein na xalaat sababu mooy sababu iqaanil xalil mooy gis nga yaqiin gi maam ibrahim alayhi salaatu wassalaam di xaritu borom bi amoon ci xalaat la ko borom bi jaarale waaw gin ko koo dëgëral mu ne alal habibi wa alayhi wa ala jamiihim azka salaami man ala mu ne alal habibi gis nga sëriñ bi nii mu def <laughs> lii la ñu bari am na ñoo xam ne xamuñu lii mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam boo ñëwee tuddub yonent ab yonent boo mën na tudd ku man di doon aleyhi salaam tudd yonent bi aleyhi salaatu salaam ci ginnaaw wala sax nga bëgg a julli ci moom wala nga tudd yonent bi aleyhi salaatu salaam doo ñëw julli ci yonent boobu ba pare di door a julli ci yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko yàbba Allah wa yàbba rasuuluhu wa yàbba al-mu'minuun ba yàlla bañ na yonent bi saa saam bañ na yonent yi ci boppam bañ nañu képp ko xam dëgg-dëgg bañ nañu yonent bi saa saam kenn du ko jiitu moom la borom bi jiital ci ñépp waaw loo bi muy tudd ulul azmi jiituwu leen ci jamono nii de waaye suñu borom dane wa min ka ba may jël ah wa wa id axadna mithaqa nabiyyin ba may jël pattu yonent yi alayhi salaam di leen tudd tàmbalewul ci Seydina Nuux ak yooyu dane woon nañ ko yow d'abord door a teg ñeneen ñi waaw loolu mooy teggin yi ñu suñu borom hein jàngal digganteem ak yonent suñu diggante ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax keroog Isra bi ñu doon wax moom la Seydina Jibril bañ taxawee baytul maqdis jàpp ci loxoom mu jiite yonent yépp alayhimu salaatu wassalaam waaw moo tax mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam aadamu waman tahtahu waman duunahu ta tahta liwa'i yawmal qiyaama wala faxr seydina adam alayhi salaam ak yonent yi ñëw ci gan ci suufam ñépp sama suufu drapeau la ñuy nekk yawmal qiyaam waxuma ko nag ngir puukare wu man sallallahu alayhi wa da ko wax ngir jariñu sallu ala al sallallahu alayhi wa mooy booy julli tudd ko tudd beneen yonent wala nga tudd yonent bëgg a julli yonent ba saa boo moom ngay jëkke moo tax bi mu waxee ne xalaat mooy sababu am kóolu teg alxalil di seydina ibrahim alayhi mu ne alal xabiibi yal na julli nekk ci soppe bu mag bi alayhi salaatu wasalaam mooy seydina muhammad wa alayhi mu daal di tudd nag ne wa alayhi yal na nag na nekk nag ci kaw mu door a nekk ci kaw seydina alxalil mi ma tudd waaw wa ala jamiihim ak kaw mboolem yonent yi alayhimu salaam azka gina sell salaami ay jàmm ay nuyoo ay salaami ay nuyoo ay jàmm jàmm ni kan man ala ki nga xam ne moo kawete yéegul di borom bi tabaaraka wa taala bii du ñëw ñu ñëwaat ci iqaanul xalil góogale ndax moom la borom bi tudd sa suuratul eh, an'am mooy ci gàttal mu ne <coughs> wa kadhalika nuri moom la tàmbalee laaya ba moom borom bi tabaaraka wa taala ci suuratul amaan ba'd a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim mu ne wa kadhalika na ko noonee nuri lañu wan ibrahima seydina ibrahim malakuuta samaawaati wal ard moo meemu yàlla yu rëyu asamaan yeeg suuf wali yakuna bu dul woon dara ngir sax ngir mu nekk kese minal muuqiniina ci ñi nga xam ne ñoom ñooy amu kóolute moom la naan sababu iqaanil xaliil mooy da ko wan malakuuta samaawaati wal ard wala ngir bu dul woon dara ngir mu nekk minal muqinin loolu la sëriñ bi di wax fii waaye waxul li ci suuf de falamma janna alayhi laylu ra'a kawkaban lool waxul lool loolu da wax ci ay ñoñam ba ñu ñëwee naan dañuy jaamu leneen lu dul yàlla mu jaa fekk leen ni ñuy xalaate mu wan leen ne waa kon léegi lu wom mooy sama yàlla mooy liñ naan raisonnement par l'absurde da nga ne wax bëgg a convaincre nit ki nga fekk ko na muy xalaate ngir wan ko ne du nii loolu la Seydina Ibrahima def waaye li tax mu nekk ah, iqaanul xalil mooy wa kadhalika nuri ibrahima malakuta as-samawati wal ard wa li yakuna min al muqinin loolee la sëriñ bi di wax waaye li ci suuf loolu da doon dialectique la muy kalaam la doon def raisonnement di jaar ak ay ñoñam ci wan leen ne luy yëngatoo ko dem ak a ñëw di fet di nëbboo ko feeñ loolu manula nekk yàlla ndax yàlla du koy yëngatoo ko bouger ko def noonu di dem ak a ñëw kon ba nim leen mujje ne leen ah, man de moom sawaay gaay man inni wajjahtu wajhiya lilladi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana min al mushrikin é eh, gaay man daal daal dinaa jublool sama lépp lilladi fatara ki nga xam ne moo binda samawati asamaan yi de wal ard ak suuf yi hanifan mu jow ci moom dong déng jéng lépp lu dul moom wa ma ana taman déet man may nekk min al mushrikin ci way bokkaale yi loolu la doon wax wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa